tawaabu ya muta'aalil waahidul ahadul maani'u ya daaru ya naafi'u ya allahu tawaabu foofu la ñuy mën tawaabu yow mi nga xamante ne yow yaay aji tuubaakoon yaay nangu tuub xam nga tawaab en fait ah sama borom subhaanahu wa ta'aala innahu huwa tawwaabur rahiim maanaam moom mooy ki nga xamante ne moom mooy at tawaab day tekki ki nga xamante ne mooy yël jël nit ki. mu ne taaballahu alayhim li bu maanaam mooy jël nit ki delloosi ko bu ko defee mu tuub ki nga xamante ne nag nit fu mu mënti jaar ak nit ñi lu ñu mën a bëri ci dëngte ak lu ñu mën a nekk ci caaxaan ak lu ñu mën a nekk ci mooy yàlla ak bokkaale ak nuñ ko mën a weddi weddi weddi moom saa yu ko neexee mooy jël jaam bi rek delloosi ko moom mooy tawwaab mooy delloosi ko li yetubu bu ko defee mu tuub nit nag dina am innahu ka dina am lu ñu degré bi nekk moom tamit tawwab maanaam mooy koo xamante ne sama borom subhaanahu wa ba mu ko xëccee ci boppam xiir ko ci boppam mu dellu si léegi moom mooy wëlbatiku nekk ki nga xam ne mooy taib taib taib mooy ki nga xamante ne dafa tuub euh, partie actif la mooy nga xam ne dafay tuub tuubkat la aji tuub ji waaye sa borom subhaanahu wa dafay jël nit léeg-léeg xëcc ko delloosi ko maanaam muy tuub saa su ne ba mujj mu nekk nit koo xam te ne tawwaab la saa su nekk day delloo ci borom ak tawbatu nag moom mooy substantif bi maanaam mooy masdar bi mooy moo bi nga xam ne foofu la baat bi jóge ak tawbatu mooy ab tuub tuub nag suñ ko waxee moom mooy dellu gi nit ki dellu ci borom subhaanahu wa ta'ala arab nag fépp foo xamante ne dafa wax taaba moo xoolal baat yooyu ñëw bokk li ñu teg taaba naaba saaba aaba yépp ñoo bokk li ñu tekk mooy rajaa dellusi si na ah, sama borom nag subhaanahu wa taala comme ni ko yonent bi waxee sallallahu alayhi wa sallam mooy exemple waa jooju doon tukki ba réeral ay bagage maanaam jël gëléem yépp sëf ko ci moom mu dem ba ci désert bi gëléem ko dem yoonam fekk muy nelaw ndax dañu woon naa noppal bi mu yeewoo mu toog xool gisul gëléem bi mu wër wër wër wër gisul gëléem gi mu tëdd ne naa noppalu naa xaar sax dee parce que sama provision yi li ma yoroon yépp ci gëléem gi la ne nee na muy nelaw ni muy nelawee noonu ba nga xamante ne yaakaar na ne moom dee léegi mu ñëw ndax fi mu toll provision yi li mu yor lépp mi ngi ci gëléem gi gëléem gi la ko sëfoon te yaakaarul ndimbal fenn ni mu yeewoo rek mu jàkkaarloo gëléem gi nee na mu kontaan jàpp ci gëléem gi ba ne allahumma anta abdi wa ana rabbuka yàlla daal yaay sama jaam maay sa borom nit dina yegg ci degré kontante ba nga xamante ne dootu xamante lu muy wax day jaawale d'ailleurs hmm, maanaam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne xadis boobu ne ne ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne xadis bi mu ngi ci sahih imam muslim rahimahullah yenent bi sallallahu alayhi ne gis nga yàlla moo gën a kontaan ci jaamam boo xamante ne dafa nekk ci lu ji ci lu bon nekk ci jéggi dayo ci ci ci caay-caay ba dellu si ci moom yàllaa gën a kontaan kooku ah d'ailleurs xadis boobu bokk na ci li mu ñuy jàngal mooy xaal yi nga xamante ne moom la nit di mën a ame maanaam nit mën na àgg ci xaal foo xamante ne li muy wax ak li muy def dootu ko dootuñu ko ko jàppee dootuñu ko ko jàppee te lépp ci jëm ci boromam la xoolal waa ji taxaw nga xam ne kontaan ci yàlla sax na ba mu naan yàlla yaay sama jaam man maay sa borom loolu ak man maay man maay yàlla ci boppam loolu ak man maay yàlla ban moo gën a garaw hmm? ban moo gën a garaw mu njëkk bi gën a garaw mooy yàlla yow yaay sama jaam oh. mhm. man mii maay sa borom maanaam nit nag euh, léeg-léeg wàllu yi dina ñuy àgg ci seen xaal yooyu noonu de telle sorte que dootuñu xamante lu ñuy wax maanaam ba nga xamante ne seen expression yi day leen di jéggi dayoo loolu nag boobaa kenn du leen ko jàppe boobaa kenn du leen jàppe seen wax yi xadis boobu bokk na ci liy tegtale ne ñooñu noonu maanaam kenn du leen jàppee li nga xamante ne moom mooy maanaam moom mooy seen wax yi mhm. euh, tuub nag ci dellu ci boromam subhaanahu wa ndax dafa tuub sama borom subhaanahu wa taala da ko sopp sama borom nee na moom ci boppam dafa bëgg ñuy tuub inna allaha yuhibbu tawaabiina sama borom de subhaanahu wa taala dafa sopp ñi nga xamante ne ñoom ñooy tuubaakoone ñuy dellu di tuub ndax daf leen a xaral tur ci turam moom xam nga yàlla moom mooy ak tawaabu mooy tawaab ñooñu nag ñooy tawaab ñoom tamit kooku tamit ku dem ba mel noonu tamit yàlla daf lay jox turam moom nga tudd tawaab yow tamit muy day ak teranga sama borom subhanahu dafa bëgg ñuy dellu di tuub moo tax saa su nekk ngay dellu di tuub bokk na ci jikko yi gën a baax bokk na ci doxalin yi nga xam ne ñoom ñooy gën a tedd bokk na tamit ci melo yi nga xamante ne ñoom ñooy gën a sell yi gën a rafet ci jullit mooy à chaque fois muy dellu di tuub mooy maqaamu bu njëkk de toute façon pour yegg ci borom bi subhaanahu wa képp koo xamante ne du dellu ci boromam di tuub kooku amul benn maanaam amul benn étape bu muy jéggi pour dem ci borom bi subhaanahu wa taala première étape bi ñuy demee ci borom bi subhaanahu wa mooy nit ki am yéene bu sell ci dellu ci boromam ak fexe ba sàkku xam-xam bu buy jariñe ilmu naafi' ak li ñuy wax al amalu mooy jëf du sell loolu mooy léegi dellu nga ci sa borom ah mu am loo xamante ne mën naa bàyyi xel mooy tuub ak jéggalu du benn maa ngi jéggalu ak maa ngi tuub du benn ndax jéggalu mooy lii ma def laa bëgg ku ma ko baal mooy istighfar maanaam boo ne astaghfirullah mooy maa ngi sàkku ci sama borom subhanahu wa bi nga xam ne moom mooy Allah nga xam ne moom mooy kiy jéggale bàkkaar mu jéggal ma loolu lay tekk amma tuub mooy maa ngi dellu ci borom bi subhanahu wa ta'ala jël naa sama xol ak samay cër ma delloo ko ci borom bi subhaanahu wa taala loolu mooy tuub de tell sorte que li nga xamante ne moom laa nekkee woon ci yu bon léegi jóge naa fa ma dem léegi nag commencé dem ci yu baax maqaama bi njëkk ci tuub mooy nga jóge ci yu bon yi nga ne nga dem ci yu baax yi nga ne yi nga dem ci yu baax beneen maqaama bi mooy nga jóge ci gis keneen di ak di sukkandiku ci moom ak jàpp ko ak di yaakaar keneen ku dul yàlla dellu rek ci borom bi subhaanahu wa taala boobu mooy maqaama beneen mooy nga tuub dellu vraiment ci borom bi subhaanahu wa taala yaa mutaali yow mi nga xamante ne yow yaa sañ a yëkkitiku kawe ci kaw ñépp te kenn ñemewul kawe kawe ci sa kaw loolu mooy almutaali mooy ki nga xamante ne moom rek moo am degré moo am maqaamay moo am sañ-sañu taxaw kaweelu ci kaw mboolem mbindi fi waaye kawewaay bii du kaweek lan du kaweek place waaye kaweek martaba la kaweek martaba la xam nga tey bu ma nee diw dey fa muy liggéeyee place bu kawe la fa am ah mm-hmm. euh, bu ma nee la gis nga tuuru Pardieu bi tuur bi ah Moodu fa lay liggéeyee waaye place bu kawe kawe la fa am walla boo place ba ba gën a kawe moo ko am place ba gën a kawe moo ko yor est-ce que day tekki ne fa gën a kawe ca kaw a kaw la bureau ba foofa la toog foofa la ne xam nga jubluwuma ci loolu. lii ma ci jublu mooy mooy président bi xëy na wala mooy gerant bi wala yu mel noonu loolu laa ci jublu maanaam kon léegi kawewaay bu ñu ko waxee ci borom bi nag subhaanahu wa ci martaba la du ci lan du ci lieu alwaaxidu ki nga xamante ne moom mooy kenn mooy ki nga xamante ne moom kenn la dafa unique kenn rek la yàlla kenn la al ahadu mooy lenn la nga am na différence entre kenn ak lenn tey euh, ñun ñi kenn ku ci nekk ci ñun kenn nga du dëgg mm-hmm. kenn ku ne ci ñun mm-hmm. kenn nga mm-hmm. amul keneen koo xamante ne en même temps yow yaay kooka ba tey amul du dëgg loolu moom moo tax lool ci badahiyaat yi la bokk maanaam yi nga xamante ne tey nit su doon jéem a démontrer contraire bi day am problème maanaam moom ci boppam bu bëggoon a fexe convaincre boppam maanaam bu buggoon convaincre boppam ci contraire bi du ko mën mooy maanaam man kenn la mënumaa convaincre sama bopp ba nekk ñaar ñaari nit du <laughs> dëgg waaw sama borom nag subhaanahu wa mooy wa moom ñu allah waahidun kenn la mais al waahid moo tax soo xoolee wóol waahidun mooy ki nga xamante ne moom mooy kenn ki nga xam ne mooy ki noot ñëpp sama borom subhaanahu wa ta'ala kooku la mais nag kenn ku nekk ci ñun du lenn mhm. parce que ñun dañoo composé wu am nañ bopp am nañ tànk am nañ loxo am nañ biir bopp bi rek ay ay mbir ñoo ci nekk am na bët gémmin bakkan baat nopp et cetera ak ay karaw du dëgg kon ñun moo tax tey bu ma nee euh, te pourtant terewul benn tur lañ lay tudde pourtant benn tur rek lañ lay tudde bu ñu nee du du tànk bi rek a tax ñuy wax du loxo bi du bopp bi kese du baat bi kese du gémmin gi kese du biir bi kese et cetera du dëgg waaye ensemble bi moo tax ñu naan ko Mamadou waaye balaa muy nekk dëgg-dëgg ka mu doon mooy root bi ne ci moom sa borom nag subhaanahu wa moom melul noonu moo mooy al ahadu moom kenn lenn la moom mooy lenn li maanaam mooy kenn ki nga xamante ne amul composition ndax lépp loo xamante ne dafa am composition day am lan lu am composition dafay am commencement ndax pour nga mën a nekk pour nga mën a am composition il faut que élément yi la composé dajaloo nga mën a nekk ki nga doon mhm. te loolu moom mooy kon am nga foo tàmbalee te sama borom subhaanahu wa taala amul fu mu tàmbalee moom al azal la qadim subhaanahu wa taala qadimun bil ibtidaa moom azali la maanaam ak amam amul fu mu tàmbalee moom mooy ki nga xam te ne moom mooy borom jiitu ji mooy le pré-éternel sans borom nag subhaanahu wa euh, gis nga moo tax sóoratul ixlaas am solo parce que bu fekkente ne lenn la lépp loo xamante ne lenn la maanaam amul composition c'est parce que amul lan c'est parce que amul physique parce que lépp loo xam ne dafay am physique dafay am composition moo tax sama borom subhaanahu wa taala ba ñu laajee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw ñun d'accord nañ léegi wax ñu sa yàlla gi ngay wax ne moom lañu war a jàmm waa maa ko ñëw sa yàlla gi ngay wax ne moom lañ war a jaamu moom kese dañoo bëggoon nga melalal ñu ko sif lana rabbaka ya muhammad wala ilaha waaw amin zahabin aw fiddatin am aw min fiddatin aw min nuhaasin ndax or la wala xaalis la wala bokk weñ gu ñuul la wala lan la parce que il faut mu mel neen na maanaam ñoom dañoo mënul woon imaginer yàlla bu amul physique loolu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi di wax na képp ku jàpp ne yàlla dafa am physique wala dafa nekk ci lieu wala temps bi daf ko régir c'est parce que yow yaa ngi jaamu ab xërëm boo xamante ne par contre xërëm boobu yow da nga tegul bët mais ki ngay jaamu xarum la mais tegu ko bët mais imaginer nga ko ba teg ko ne kooka ngay jaamu yow voilà waaw loolu moo tax en fait boroom xam-xam yi ñu ci bari xoolal soo jëlee waxu boroom xam-xam yi nga di leen teg nga di leen seetlu da ngay gis ne ñi nga xam ne ñoo yor idée yi wahhabite yi am ñoom ñëpp dañ mais vraiment dafa yéeme soo koy xool da tiit parce que ñoom ñëpp dañoo unanime ci benn question mooy kuy xalaat ni ngay xalaate doo jullit yaa ngi shirk maanaam kuy xalaat ne yàlla dafa nekk ci kaw nekk fa toog am na ñaari loxo am ñaari tànk et cetera yooyu noonu yor ñaari bëtam et cetera c'est parce que yow ki ngay jaamu ab xërëm na te kon yow doo jullit ak imam an-Nawawi rahimahullah moo ci dafa moom moo ko moo woyofal imam an yi dafa gën a woyofal daani boo bokkee ci boroom xam yi dañ lay boole ci yéeféri soo bokkul ci borom xom xom yi nag dañu xam ne da ngaa juum rek mais parce que borom xam-xam moom war naa mën a xam en fait xam nga looloo tax borom xam-xam ak ku dul borom parce que borom xam moom xam na ni ñuy àttee maanaam xam na ni réflexion di doxee moom xam na nan la ñu war a analyser du duful maanaam du comme am am mooy ku xamul mooy koo xam ne jàngut wala du borom xam-xam moom souvent parfois day dégg nit ñi wax wala muy gis nit ñi di def rek muy wax wala muy def. mais du comprendre yu bëree bëri yu bëri am na astuce yu bëri ci xam-xam du ko comprendre day am ay sew-sew yu baree baree bëri du ko mën détecter te boo ko waxee du ko du mën défendre maanaam du mën argumenter parce que lu tax parce que amul ay éléments yu doy yoo xam ne ñu ngi fi bu fi xel mi nekkee itam maanaam connaissance yi nga xam ne moom la war a acquérir moom la war a yor pour mën ko exploiter loolu la du am ah, loolu moom moo tax ki dul borom xam ak borom xam-xam ñaar du ñu am. bu fekkee ne borom boro xam la mu wax loolu c'est parce que vraiment moo ko tey vraiment moo ko tey parce que borom xam dina xam ne yàlla amul composition loolu day nekk lu naturel ci moom parce que bu amee composition day am début te su amee début loolu mooy day am fin aussi parce que lépp lu am début day am fin hmm. te loolu moom mooy kon moom existence am nekkul loo xamante ne dafa essentiel ci moom maanaam existence am yàlla ak nekkam existence am warul bu boobaa loolu lay tekki hmm. ce qui que ni moom kon day soxla ku ko créer kon loolu lay tekki tamit parce que loolu <coughs> yooyu yëpp maanaam borom xam day comprendre lool te day naturel ci moom ñu dul borom xam nag mën na nekk ay ay ay ay mais du naturel mën na bañ a naturel ci ñoom mais borom xam-xam moom loolu day naturel ci moom parce que day xam ne de façon lii lii rek moo ma nekk tey boobu boo bëggoon gëmloo benn waaye boo xamante ne danga nga koy wax ni ko est-ce que par exemple sa matériel bii nga yoroon nii ngay def maanaam est-ce que waa ji ngay opérer soo ko opérer ba pare wala wala paracétamol bii nga koy jox koo xam ne xamul affaire médecine paracétamol bii dina wéral waa ji bu koy naanee bopp bi dina sedd bopp bi day metti non na ko naan parce que bopp bi day sedd maanaam ki nga xamante ne moom ex maanaam expérimenté wul affaire bi xamu ko maanaam moom du médecin xamul dara dara dara ci affaire médecine boo ko waxee loolu moom mën naa dute maanaam mën na ne ah en tout cas daal waa ji jox na ma ay garab nee na ma bu ma ko naanee sama dina tane mais du am assurance ci affaire boobu parce que loolu ilmu nazar yi la maanaam mbir la moo xamante ne par expérience lañ koy acquérir di ko xam maanaam ak par ay argumentation maintenant loolu nag moom du ko maanaam ku dul ku xamul domaine boobu mën na ko bañ a xam mhm. mais ñeneen ñi ñoom dañ koy lan mhm. dañ koy daal di xam loolu moom moo tax maanaam borom xam-xam yi dañ koy xam léegi moo tax imam an-Nawawi rahimahullah def différence boobu entre borom xam ak ñun borom xam ak as ibn Abdussalam rahimahullah moom tamit moo moom ci ñu woyofal la bokk mais sinon ñu ci des ñëpp ñi nga xamante ne gis naa seen wax ci wàllu boobu yëpp ñoom ñëpp dañu taaye dañu ne ñi nga xam ne ñooy xalaatee noonu duñu ay jullit léegi euh, sama borom subhaanahu wa bi nga xam ne moom la gaa yi laaj yenent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mu ne ko qul huwa allahu ahad qul waxal ne huwa moom yàlla huwa boobu tur la ci tur yàlla te tur la boo xamante ne bu foor la boo xamante ne ñi nga xam ne ñoo mën a sen xam maanaa bi sens bi mooy borom zawq mooy ñu nga xamante ne dañoo am sensation spirituelle bu élevée ñoom ñooy comprendre sensu kooku buñ nee moom parce que ñoom buñ nee moom c'est parce que en fait yàlla tout le temps moo nekk ci seen xel ak seen xol moo tax fu ñu nee moom seen xel ci yàlla rek lay def maanaam pour ñoom baatu moom luy mënul dellu ci keneen ku dul yàlla kon waxal ne huwa moom allah mooy yàlla mooy allah boobu nag borom xam-xam yi nga xam ne xam nañu ñoom dinañ mën a comprendre affaire boobu même bu ñul borom saw ak ñi nga xamante ne ñoom maanaam ku xam lan mooy yàlla kan mooy yàlla allah bu ñu waxee moom mooy allah rek yow doy na la jarul ñu lay indil beneen description tey bu ñu nee di nga xam ne maanaam tey bu ñu ko waxee automatiquement ku xam te sa xel sell da xam ne mooy ki nga xamante ne ak nekkam maanaam existence am dafa war amul commencement te hmm. amul fin te moom mooy ki nga xamante ne lépp lu am moo ko amal te moom mooy ki nga xam ne moom moo ràngoo mboole melo yu mat yi ba pare denc mboole melo yu matadi yi kii mooy Allah mais am na ñoo xam ne dañuy soxla nga gën leen la décrire mooy da nga leen di wax ahad kenn la bu ñu nee kenn la nga ne ah d'accord kon moom kenn la buy tekki lenn la maanaam amul composition amul lu ko nuru laysa kamislihi shay'un yàlla amul lu ko nuru amul ku ko nuru te pourtant xoolal subhaanallah li ci sama borom subhaanahu wa ta'ala teg ci bi mu ne laysa kamithlihi shay'un daf ne wa huwa as-sami'ul basir te moom yàlla mooy ki nga xamante ne moom mooy kiy dégg as-sami' moom mooy al-basir mooy kiy gis kon mu mel ni dafa même en en essence maanaam essence am le fait que mu nekk moom mu nekk lenn amul composition en même temps noonu la nekkee koo xamante ne dafa am ay attributs yu bari tey gis nga nit ki bu fekkente ne dafa taxaw ci biir nii rek dañ naan moom kenn la waaye loxoom bokkul ak tànkam bokkul ak ay bëtam te bokkul ak gémminam bokkul ak biir bi te bokkul ak baat bi yii yépp duñu benn benn bokkut ak sa moroom ànd ak ne nit ki kenn la kon su fekkente ne dafa xool loxoom wala mu xool tànkam dañ naan moom moo xool boppam sama borom subhaanahu wa taala walillahi al-masalul a'la ànd ak ne lenn la lenn la waaye dafa am ay melo comme ni nga xamante ne noonu lañ ko tàmbalee woon bi ñuy tàmbali maanaam ne melo yi ay attributs la yoo xamante ne bokkuñu ak essence bi mais lu muy manifesté woo la léegi waaw ci ay tajalliyaat la léegi sama borom subhaanahu wa bi mu nekkee ahad kon amul lu ko nuru amul ku ko nuru amul moom lu mu nuru moo tax yàlla mënoo ko imaginer ci nen allahu mu ne allah boo ko xamul ba tey ma gën la yaatalal mooy as-samat mooy ngënk la ngënk la mooy lan mooy amul biir ak biti moom amul biir ak biti waaw xam nga bu amul biir ak biti mooy lan mooy amul physique te amul espace te amul temps voilà l'absolu exactement mooy absolu mooy kon ki nga xamante ne ab samadu tamit mooy ki nga xamante ne mooy sang bi nga xamante ne moo yilif ñépp mooy ab mooy ak samadu ak samadu tamit mooy comme niñ ko waxee ki nga xamante ne moom la ñépp yaakaar ku jaaxle sa aajo ci moom nga koy mooy mooy ultime maanaam mooy kii ultime bi kii delluwaay bu mujj bi. le recours moom mooy delluwaay bu mujj bi moom mooy ab samad moom moom la ñépp yaakaar waaye moom yaakaaru kenn xaarul aajo ci kenn kooku mooy Allah mu mel ni danga naan ah waaw kooku moom kéemaan la mu ne la bàyyi ma jox la samad boobu dëgg-dëgg li muy gën a tekki. ci biir xam nga dafa par graduation dafa tàmbalee ci huwa boo xamul huwa mu ne la allah boo xamul mooy kan mu ne la ahad al ahad soo xamul mooy kan moo tax Seydina Bilal alayhi euh, radiyallahu anhu gis nga bi ko doon xëcc di ko diri tawhid boobu mu doon yëkkati ahad la doon wax ahad ahad pourtant soxlawul sax mu naan allahu ahad gis ngeen soxlawul sax mu naan yàlla mooy kenn déedéet mooy lenn déedéet maanaam moom niveau yi weesu woon na foofu ahad lam yalit jurul kenn radiyallahu anhu moo tax suñ pare fa mu ne as-samadu kon boo ko xamul ba tey mu répété la ne la allah boobu ba tey muy as-samadu mu ne la lam yalit du jurul kenn jur jur dafa am ñaari façon yu ñuy jure dafa am façon boo xamante ne mooy bi animaux yi di jure ak nit ñi mm-hmm. boobu daf ko dàq mooy procréation. mooy procréation mm-hmm. mais dafa am beneen façon jur mooy par exemple ni chimie chimie chimie yi ni chimiste yi ni ñuy def nga xam ne dañuy jël benn produit mu jur leneen maanaam mu ay dérivé la nangam dafa dérivé ci lenn. moom bu ñu mélangé molécules yi. waaw mu créé wu leneen wala lenn di juge ci lenn lenn di am di juge ci lenn loolu mooy dérivation boobu mm-hmm. moom la ñuy wax ak jur boobu tamit xeetu jur la. alaykum salaam sama borom subhaanahu wa ne lam dafa dàq yépp façon yooyu yépp maanaam mooy lan yàlla kon amul dara lu jóge ci moom mu dàq chrétiens yi seen wax yi ñuy wax ak juifs yi ñu naan doomu yàlla la ak Isa doomu yàlla alayhim assalaam mais aussi mu dàq lépp loo xamante ne daf lay xalaat loo ne yàlla dafa am lu jóge ci moom pour création bi am parce que xam nga création bi dañoo jóge ci moom ci coobareem ak ci kàttanam waaye ak ci xam-xamam na am waaye jógewuñu ci moom naturellement xam nga naturellement mooy lan mooy comme ni jant bi mel ak ceñeer yi nekk ci moom loolu naturel la parce que jant bi munul bañ ceññeer yi jóge ci moom parce que <laughs> naturellement noonu la mën a def du tamit par causalité moo tax ñun ñu exister mbindee fi exister du par causalité lien de causalité boobu nga xamante ne obligé maanaam euh, maanaam euh, euh, dañ ko forcer maanaam yàlla daal dafa mel ni comme comme daal loo xamante ne rek moom dafa nekkoon ni et puis de toute façon affaire bi li mënoon a ne rek lenn rek la mooy ne ñun ñu jóge ci moom <laughs> déedéet mbir mi demeewul noonu du principe boobu tamit. yàlla sama borom subhanahu wa ta'ala moo tànn mu amal ñu wala mu bañ ñoo amal moo ko tànn lam yalit amul dara lu jóge ci moom day dàq tamit benn idée bu ñu nee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam xaqiqatu muhammadiyya sama borom subhanahu wa dafa amal ci leeram leeru sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu tekkiwul ne sama borom subhanahu wa ak leer la mu nekk ni euh, nuage de poussière wala ay photons ak yooyu après à travers leer googu mu am maanaam mu jël benn partie dagg ko loola nekk xaqiqatul muhammadiyya du loolu li muy tekki mooy dafa amal yeneen bi sallallahu alayhi ci jële ko ci ak neen maanaam ci à partir du neen loolu lay tekki moo tax mu tuddee boppam moom sama mu ne allahu nuuru samawati wal ard allah mu ne nuuru samawati mooy leer asamaan ak suuf si incha allah bu ñu yegsee ci leer dinañ gën a leeral loolu dinañ gën a leeral li nga xam ne moom moo ci aju mais daal bu ñu yeggee ci nuur yaa nuuru muntaqim qadir muqtadir bayit boobu incha allah mais leer nañ xam ne leer amul loo loolu rek la maanaam leer du dara lu dul maanaam sama borom subhanahu wa bu ñu ci leeram la bindee leeru sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam li muy tekki lenn kese la mooy moo ko amal à partir du néant lool moom maanaam amul beneen amul beneen mooy ba mu soobee yàlla sama borom dafa coo ci coobareem. ci coobareem rek la ne man de danaa créer mbindeef yi waaye dinaa am ko leer go koo xamante ne moom mbindeef boo xam ne ci moom laa jëlee lépp waaye mbindeef boobu mooy ki nga xamante ne man dama koy bind ngir man moom nag ma bind ñi ci des yépp ngir moom muy sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam lii lii lii lay tekki mu amal ko léegi mu ne kon lam yalit walam yulat sama borom subhanahu wa ta'ala tamit musuñu koo jur Mm-hmm. donc ce qui veut dire que ni dàq na dérivé maanaam moom muy déri lenn di dérivé ci moom mais dàq na aussi moom mu dérivé ci leneen maanaam moom mu jóge ci leneen dàq na loolu kon kooku mooy amul commencement amul amul fin mm-hmm. mu ne xam nga léegi mën nañ ni nit ki mën na ne waaw ku mel nii de mm-hmm. yéeme na waaye ndax maanaam mënef naa supposé ak nekk téef maanaam existence bu mel nii waaye terewul mu am moroom mu am nawle mu am ñoo xam ne dañuy mel ni moom <laughs> mu ne walam yakun lahu kufuwan ahad yàlla déedéet amul kenn kenn koo xamante ne nawleem la maanaam amul kenn ku mel ni moom amul kenn ku tolloog moom lii mooy leeral na kan mooy yàlla kon al wahidul al ahad al yàlla moom mooy ki nga xamante ne moom mooy kiy xañe mm-hmm. Hmm. kon ñëpp ñoo xam ne ni ñoom par exemple seen aqida tey dafa baax wala dafa dëgër. Hmm. ñoom bu ñu bu ñu nekkee defal nañ leen tafsir bu baax ci suratul ahad kon. suratul ikhlas naam ñoom soxlawuñ leneen. def moo tax baat bi xoolal sooratul ikhlas gis ngeen saar bi ni mu tudd baatu ikhlas nekkul ci biir saar bi du dëgg hmm. mais turam bi gën a siiw mooy suratul ikhlas mooy sellal nan ngay gëmee sa borom ikhlas waaw. waaw lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kon mooy aji xañe ji sama borom subhaanahu wa moom mooy ci xañe almaani waaye tuddeewul boppam albaxiilu ak ashaxe tuddeewul boppam ki nay waaye dafa tuddee boppam kii xañe du dëgg mm-hmm. moom mooy alwahab romboon nañ ko mooy joxe almu'ti mooy joxe waaye mooy almaani' mooy xañe parce que lu ko neex lay def ci biir lool tamit moo tax am na ay nit yàlla yoo xamante ne comme li euh, al imam ibnu Ata'illah wax ay nit yàlla yoo xamante ne bokk na ci kiiraay yi lii tax ba duñ leen xam mooy dañuy amee jikko bi mooy dañuy xañe <coughs> waaw tur ci tur yàlla yi te nitu yàlla bi day melowoo melo borom bi subhaanahu wa taala mooy du ñu nay mais du ñu jël mukk alal jox ko ku ko ñu jël mukk benn cër jox ko ku ko yelloowul du ñu jël mukk melo bu rafet aw tagg wu rafet di ko teg ci koo xamante ne yelloowu ko almaaneew lañ doon maanaam dañoo seen bala ñoo def maanaam seen comportement seen wax seen doxalin seen yépp jëm ci nit ci kum mën a doon ak koo mën a doon nag kii que la duñ ko def te fekk yoral yelloo ko moo tax duñu nekk ñuy du duñu du du ñu joxe mooy léeg-léeg tamit nit ñëw moo tax sama borom subhaanahu wa ta'ala melo bii nii yelloo na tamit jullit bi doon na ko ci ci ci degré naa am da nekk kuy joxe su joxe ware ak su joxe rafete waaye da nekk kuy xañe su fekkente ne lu bon la comme tey nit ki ñëw ne la dama bëggoon nga jox ma cinq euros parce que cigarette laa bëgg a jënd da ngay bañ ndax boobaa nga daal di tudde nga daal di jël melo boobu nga melo woo kii xañe <laughs> ah melo boobu melo subhaanahu boobu nga abu ko ah, melo kii xañe ndaada lala du ma la jox li nga xam te ne da nga koy jëfandikoo pour mooy borom bi subhaanahu wa du dëgg voilà c'est-à-dire que il faut que nit kii di am part des choses di xam la part des choses di xañe ak nay duñ benn sa boroom subhaanahu wa ku am lu mu ñàkk rek moo la ko xañ amul lu nit di wut te amu ko lu dul ne dafa fekk ne boroomam moo ko xañ subhaanahu te ànd ak ne aw tagg la ci moom xoolal subhaanallah xale boo xamante ne tey dafa bëgg nga jàllale ko ci fenêtre moom loolu la bëgg dafa bëgg nga jàllale ko ci fenêtre nga xañ ko loolu nga xañ ko day jooy mais est-ce que moom bu màggee ba gis danger boobu du kontaan ci la fait que ba mu nekkee xale sànni ko woon ci fenêtre dina la kontaan ci yow nii la sama borom subhanahu wa ta'ala di doxal ak mbindeef yi nii mbindeef yi nag léeg-léeg dañ dul gis sagesse bi nekk ci ginnaaw sama borom xañ leen dara duñ gis sagesse bi ñoom dañuy jàpp ne kut kut lii lañu war a am parce que lii moom mooy seen passion lii mooy seen ay humeur lii mooy seen ay bëgg-bëgg sama borom subhaanahu moom mooy xakiim ki nga xam ne dafa sage comme ni ñu ko rombee voilà wala hmm? jàllaguñ ko dinañ ci ñëw sama borom mu ne yaa daar Hadj la am yaa daaru mi lore aji lore ji yaay tege lor mi metti tal borom moo koy tege képp koo xamante ne yéeféer la sama borom moo koy mbugal di ko metti tal biir safara mhm. képp koo xamante ne dafa nekk ci naqar sama borom moo teg metti ci xol bi képp koo xamante ne dafa am feebar sa borom moo ko teg métit gi loolu moom mooy yàlla moo ko dogal ci moom waaye loolu bu ñu fa demee dañuy fekk yàlla fa moom comme hadith bi nekk sahih imam muslim rahimahullah mu ne yawmal qiyaamati nit dina ñëw ci jaam bi maanaam sax si boromam subhaanahu wa ta'ala nee na yàlla ne ko yow sama jaam xanaa feebaruma woon te seet si wuloo ma mu ne ko mais nan ngay feebare te yow yaay borom bi ngay feebare te mu ne ko sama jaam diw feebaroon na te de gis nga bis boo ko seeti woon danga ma fa fekk dafa mel maanaam kon danga ma fekk fa moom maanaam kon boo ko seetee yàlla ngay seeti pourtant yàlla moo ko teg lor bi pour manifester wu ci ñi ci des pour nit ñi ñëw seet si ko fekk fa yàlla te ñaan ku feebar ñaan guy nangu lay doon ah waaw ku feebar bu la ñaanalee waaw <laughs> subhaanallah xam ni kon lii du xam nga kon du du bon du du mm-hmm. bon du dëgg ah du bon de ah mm-hmm. mais euh, métit da da ngeen di xam ne xoolal jikko yu ñuy wax mooy kii xañu mooy ki lore mooy ki toroxalaate mooy musillu ah du dégg romboon nañ ko moom mooy xaafidu mooy kii wàcce nit mooy doyadal nit wàcce ko ku ko neex yii yëpp ay turu yàlla lañ mais soo leen leen xoolee euh, jikkoowoo ko ci lu ñu joyal maanaam nit ki jikkoowoo ko de manière absolue loolu baaxul du dëgg en réalité da ngeen di xam ne melo yàlla yi sama borom subhanahu wa ta'ala ak turam yi même jikko yi jikko yi rek yëpp d'une manière générale amul benn bu ci bon jikko yëpp dañoo rafet jikko yépp dañoo lan dañoo rafet waaye léeg-léeg jaam bi moo koy utiliser comporté woo ci noo xamante ne après day day ñaaw day bon. <laughs> Ah, mel ni mbubb muy waaw ñu koy mbubboo la. ñu ngi koy façon bi ñu koy sole mooy mooy ñaaw mais mbubb mi moom rafet na bu fekkente ne lor dafa ñëw nit ki tegoo ko nekk kuy aji lore mais boppam rek lay lor pour nit ñi sauver wu ñoom. loolu jikko ju rafet la waaye su fekkente ne nag nit ki day jël lor di ko tegaatee foofu lay ñaawee du dégg hmm. nit ki su wàccee boppam moom mooy ki wàcce boppam mun naa nekk ku wàcce boppam kon le fait que muy suufalaate maanaam muy boppam rek la ko def hmm. loolu ak ñi nga xamante ne dañuy jéem a daaneel suufeel diini ji mu suufeel leen hmm. maanaam mu descendre leen comme ni ñu koy waxee Ah loolu lu rafet la waaye su fexee di suufeel koo xam ne yelloowul ñu suufeel ko foofu lay ñaawee et cetera dégg nga moo tax àdduna bi sama borom subhaanahu wa ta'ala da ko bind ci ay contradiction ay abdadaat ndax lan ndax meloom yi ci seen bopp dañoo dañoo nekk loolu abdadaat ndax martaba bi nga xamante ne foofu lay feeñoo mbindeef yi ci meloom yi foofu ay contradiction moo fa mën mën na faa ne ah foofu ay mën na faa nekk moo tax yàlla mën na nekk kiy joxe nekk kiy xañe nekk ki yëkkate waate nekk ki wàcce waate nekk ki nga xamante ne mooy teralaate nekk ki toroxalaate nekk ki nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy may jàmm mooy ba pare nekk ki nga xamante ne moom mooy lore yaa Naafi' yow mi nga xam ne yow yaay jar jariñ yaay jariñ mbindeef yi yaay jariñ jaam yi yow yaay jariñ mboolem njariñ yaa koy joxe moo tax nit tamit war na fexe ba meloo ba lii nekk source njariñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana wax ne texe nekk ñeel na jaam bi nga xamante ne moom cosaanu yiw la maanaam bunt la ci yiw caabi la ci yiw waaye toskare ñal na jaam bi nga xam ne moom caabi la ci musiba ak lor yal nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne ah ay caabi yiw lañu doon yaa maalikal mulk yow nga xam ne yow yaay boroom nguur gi mooy buur boroom al mulk mooy nguur yaa maalikal mulk yow bi nga xam ne yow yaay yow yaay kan boroom nguur gi mooy boobu nguur gi yëpp moo tax sa boroom subhaanahu wa ta'aala mu ne qul allahumma maalikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal xayru innaka ala kulli shay'in qadir waxal yow sama neel yow buur yàlla bi ci tur yu rafet yeeg melo yëkkati fii yow mi nga xam ne yaay boroom nguur gi yow yaay jox nguur ku ko neex yaay rocc nguur ci ku ko neex yow yaay teral jox teraanga ak nooteel ku la neex yaay toroxal ku la neex mm-hmm. yiw ci sa loxo la ne mu ah naan bi yadikal xayr waxul ak lu bon pourtant lu baax ak lu bon yëpp ci moom la ne loxoom la mais mu ne lu yiw parce que teggin la noonu la ñuy wax borom bi waaw as yelloowul ci jaam bi muy wax ak borom bi di ko askanale lu bon gi mu war a gëm lu baax ak lu bon yëpp ci moom la jóge xoolal subhaanallah le fait mu nekk borom nguur moo tax nga gis ci biir mu nekk gi mu nekk borom nguur la koy jox di ko rocce joxe nguur teraanga la rocc nguur contrat la ndax nit mënul am déchéance mënul am toroxtaange ak musiba mhm. bu ëpp mu joxoon ko nguur mhm. ba mu moom ko di buur di bu mi nekk roi wala empereur waaye sama borom rocc ci moom nguur gi ba mu bokk ci SDF yi loolu déchéance ëpp ko doon mhm. lu dëgg yàlla le fait mu nekk boroom nguur ci lay defee loolu di teral ku ko neex ku ko sopp di toroxal ku ko sopp hmm. di yëkkati ku ko sopp di wàcce ku ko sopp subhaanahu wa mooy def loolu allah allah parce que nguur boo ko amee dafa am ñaari vole yoo xamante ne foog nga am foog nga boole ko boo bëggee sa nguur dëgër laa wax amaa soo bëggee sa nguur woyof jëlal benn bi rek te bul jël bi ci des mais soo bëggee sa nguur dëgër il faut nga boole ak lewet aku maanaam tabe ak yaatu ci benn boole bi ah waaye fokk nga boole tamit aku tar am fermeté am doole ba pare di punir ci anam gi mu gën a tare <laughs> contradictoire ah, mais ñaar yooyu foog nga am leen moo tax mu am ñu wax na xam nga loolu soo ko amul sa nguur dëgër même état état bu mën a doon su fekkente ne état bi xool leen rek problème bi nga tolérance zéro boo déggee ñu koy wax lu tax lan moo tax ñuy wax tolérance zéro parce que nguur mënul dox sans loolu sans dureté boobu noonu mënul dox sans loolu sans borom nag subhaanahu wa taala bi mu nekkee buur ba pare yor nguur gi moom ko moo tax ngay gis moom mooy gis ngeen lii ñu waxoon sànq mooy lore mooy toroxalaate mooy mais mooy teralaate mooy joxe mooy voilà et cetera ni ki noonu tamit nit ku mat mooy nit koo xamante ne day man ñaari façon yépp cest que day mën a baax ubbeeku di kaf di ree su jotee mën a dur sévère ferme su jotee loolu nit ku mat nit mu noo nekk di nooy nooy saa su ne di kii parce que après <laughs> képp ku bëgg a dribbler dëgg rek ci yow lay jaar waaw ci yow lay jaar pour pour pour dirible dëgg mm-hmm. <laughs> waaw <laughs> Hmm? Mm-hmm. sama borom mooy borom nguur gi mm-hmm. rabbi yow sama borom mm-hmm. zal jalal yow yaay borom ak màggay gi ëpp xelu mindeef wala ikraam ak teranga gi ëpp xelu mindeef ñaar yëpp yaa ko def yaa ko boole yaa boole al jalal ak ah wal ak teranga xam nga sama borom en fait subhanahu wa ta'ala turam yi mëneef na koo classé ci beneen ordre mooy lu ñuy wax ismu jalal ak ismu jamaal tur yoo xamante ne day wane majesté comme Malik dëgg comme Malik waaw Malikul Malikul moom comme mhm. ah, ah, comme na ah, na mhm. kii lore mhm. comme muzillu kii toroxalaate comme xaafidu kii wàcce waate et lu dëgg yi ñu romboon comme maaneo kii xañe yooyu ay tur la yoo xam ne day wane majesté am tur yoo xam ne dañ leen tudde ismu jalal jamal mooy day wane taaram butim nga xamante ne ci tur yooyu da koy bëgg xoola bokk na ci ba tey ci jalaal yi comme qahhar comme jabbaar comme mutakabbir yépp ci ja ci lan la jalaal la am majesté jamal bi mooy beauté taar gi mooy comme wahab ki joxe comme rahman ki fees dellu yërmande comme rahim ki yaatu yërmande comme tawaab ki nangu tuub ñépp comme xafuur ki jéggalaate yépp jamaal la nga xam ne boo ko gisee yow da am bëgg-bëgg dem ci borom bi subhaanahu wa ta'ala léegi dem yooyu mooy jamaal comme salaam kiy joxe jàmm et cetera léegi turu yàlla bi nga xam ne nag moo boole jalaal jalaal jalaaliya ak jamaaliya gi maanaam yi nga xam ne ay jalaal mi ngi ci biir jamaal ne ci biir mooy zul jalaali wal ikram zul jalaali wal ikram boroom ak ah màggaay wal ikram ak joxe ak teranga teralaat Moustapha nga bay mun nañu wax na ne ko turu yàlla yëpp subhaanahu wa am na yoo xam ne nii yenn yi day résumé yeneen yi maanaam euh, dañ naan dañuy mën a mën nañu dugg ci yeneen yi mën ñu ko résumé déedéet d'accord mais nag fu ñu nekkee tur nga tënk ko ci trois wala quatre tur allah rahman rahim moo la tënk yëpp allahu rahman ak rahim ah gis nga tur yi nekk ci sourate Fatiha ñoo résumé mboolem tur yàlla yi allah rahman rahim rabb malik ak malik ci njaari njaangi ni ak mu'in kii xeetaliwaate ak al ki ñuy jaamu ak al hadi kii gindiwaate ak al mun'im xéewalaate yi ñoo résumé tur yàlla yëpp yi nga xamante ne nag ñoom ñoo gën a résumé yi résumé yi muy allah rahman malik ak malik ak alhaadi ñu juróom yi yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a résumé yépp nag mooy allah ar arrahman ak arrahim ñoo ñoo nekk ci basmala bi mboolem tur yàlla yi lii moo ko résumé yooyu tamit yi leen di si mooy allah ak arrahman moo tax nga gis xulit wallah aw iddu arrahman hmm? in kullu man fi samawati wal ardi illa ati arrahmani abdan yawma yaqumu ruuhu wal malaa'ikatu saffan laa yatakallamuna illa man adina lahu arrahman yawma alqiyamati mu ne wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum déedéet du boobu déedéet wa xashaatil aswaatu lirrahmaan falaa tasma'u illaa hamsa lirrahmaan et cetera rahmaan rahmaan moom mën a remplacer allah ci yenn place yi amul beneen tur bu ko mën moo tax ar-rahmaanu ala al-arshi istawa euh, mais allah ab moo résumé lépp nag ci la lépp nekk mooy tur bi gën a mag mooy allah mooy tur yàlla bi gën a mag allah dégg nga dul jalali wal ikram tur la boo xamante ne xoolal subhaanallah xoolal moom mooy tur bi dajale jalal ak jamal comme ni ñu ko gisee mm-hmm. mais xoolal subhaanallah xam ngeen fan la nekk al alquran ba alquran daj dul jalali wal ikram ñëwul ci benn saar lu dul benn ba pare daf far ñëw ñaari yoon muy suratul rahman ar-rahman gis nga ar-rahman moo dajale tur yi tamit moo dajale la moo dajale lépp ash-shahidu mooy ki nga xamante ne moom mooy ki fekk lépp mooy témoin de tu waaw inna allaha ala kulli shay'in shahid yàlla lépp la fekk amul dara luñ naan ah nanga ba muy xew yàlla fekkiwu ko ump na ko déedéet lépp mi ngi mi ngi mi ngi koy te témoigner moo tax xolal mu jël sama borom subhaanahu wa seede mbir mi témoigner ko lu mu mënti doon moom non seulement daf ko fekke waaye wut na ay ñoo xamante ne ñooñu tamit la koy seedeloo muy malaaka yi mu jël turam bi shahid abal ko shahid bi nga xamante ne mooy martyr rànge ko ko solol ko ko allahu akbar teranga gépp teranga mooy sama borom subhaanahu wa jël tur maanaam bu dee ci waxin jël ci mbubbam yi solal la ko teranga gépp teranga mooy loolu xoolal turam bi shahid mu jox solal ko kigal martyr bi teranga bi yegg ci duñ ko sang duñ ko jullee ah duñ ko dem sax di ko suuli ji ci bàmmeel yi foofu rek lañ koy rab waaw subhaanahu wa euh, euh, shahid hmm? loolu mooy day ak ndax kooku diwul ba tey mi ngi témoigner waaye dañ moo tax bokk na ci li tax ñu tuddee ko shahid mooy malaaka yi dañ koy seede dañu fekkee dañu fekkee témoigner maanaam yàlla dafa témoigner loo malaaka yi lan sincérité ñu jël ko moo tax naan malaaka yi ñoo koy sang ñu tuddee leen shahid tamit ndax yàlla dafa maanaam ndax ñoom seen acte bi ñu def moo te témoigné ni ñoom seen gëm sincère na moo tax malaaka yi duñ leen duñ leen questionné ñoom amuñu ay laaju bàmmeel amul shahid amul loolu amul laaju bàmmeel <laughs> parce que laaju bàmmeel pour lan la pour laaj la xool sa sincérité ndax dëgg nga déet mais kii dem ba joxe deretam joxe bakkanam amatul amatul luñ koy laaj ah du dëgg shahid mooy ki nga xam ne moom ci boppam sa borom subhaanahu wa ta'ala daf koo jël ngir mu taxawal diine ji moom mu seede ni diine ji dëgg la moo tax mu nangoo dee ci toolu xare ah, waaye sama borom si waaye martaba boobu yonent bi sallallahu alayhi nee na xeetam bi du ñu dee ci toolu xare rek a ko am ku daanu ci teen ci nga bokk ku biir bu metti rey ci nga bokk ku bopp bu metti rey ci nga bokk kuy jur doom génn ci àdduna ci nga bokk shahid shahid yi nga bokk waaye ñooñu shahid lañ ci fan ci àllaaxira mais pas ci àdduna moo tax dañ leen di sang dañ leen di julli et cetera léegi ñooñu shahid bi moom déewul moo tax day continuer di témoigner xéewalu borom bi subhaanahu wa taala moo tax sama borom ne wala taqulan wala taqulan liman yuqtal fi sabilillahi amwaatun bal ahyaa'un inda rabbihim yurzaqun bu leen wax mukk ni ñi nga xam ne dañoo dee ci tool ci yoonu yàlla ne dañoo dee dañ leen faray déedéet au contraire ñi ngi dund mais ñi ngi continuer di dund fa seen borom ñu ngi leen di wërsëgal mu ne walaa tahsabanna alladhina yuqataluna fi sa yu yuqataluna fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun bu leen sax foog loolu ne ñooñu dee ci toolu xare dañoo lan ci yoonu yàlla dañoo ne ñu dee lañ bu leen ko sax foog ndax xam nga euh, par contre shahid bi li muy foor foor foor boroom xam-xam moo leen ëpp maqaam ndax boroom xam-xam moom shahid la moom tamit ndax shahid la ci benn anam mooy comme li yenent bi wax sallallahu alayhi wasallam bi ki nga xam ne dafa dee ci yoonu xare moom deretam la joxe loolu mooy li gën a cher ci moom deretam la joxe lu dëgg mhm. boroom xam-xam bi moom joxewul deretam pour diine ji avancer parce que kay dafa joxe deretam pour diine ji avancer waaye yenn ci bi saa sam daf ni xali daawu boroom xam-xam yi daa yi moo ëpp doole deret bi shahid bi lan ngay xalaat ci ki nga xam ne moom moom daaji hmm? lu tax boroom xam-xam bi ëpp doole shahid bi ndax shahid bi martyr bi moom da doon xeex doole la doon joxe pour diine ji avancer mën na am ñu mu dugal ci diine ji mais boo ko comparé ak boroom xam-xam bi li muy leeral maanaam li muy tax ba nit ñi di continuer di ne ci diine ji ñi ci jotane ak li muy def ba ñeneen ñi di di di di gis réalité bi di mën a dugg ci diine ji ay mbooloo su su ko yàlla dogalee ci moom loolu ba pare lépp mu teg ko ci jàmm ak ci teeg bakkan avec ay conviction yu ak ay argumentation yu dëgër yoo xam ne day sedd xelu ki ciy dugg bokkul ak ki nga xamante ne moom day daf koy forcer nit ci pour mu ba pare nombre bi kii di dugal bokkut ak bi kii ba pare ci dugg ci diine ji ndax xam-xam ki nga xamante ne day appliquer diine bi ndax xam-xam moo ëpp doole ki nga xamante ne daf koo appliquer mhm. ndax dañ ko forcer mhm. moo tax ki nga xam ne mooy borom xam bi moo ëpp doole mhm. sama borom subhaanahu wa ci shahid bi mu am lu mu seede ba pare am malaaka yu ko jox niki noonu mu am ay borom xam mu jox ko borom xam mais borom xam-xam xam-xam yàlla maanaam ñi nga xam ne ñoom al ulama billah ñoom la ñu tuddee al aarifuna billah sama borom ne shahida allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la yàlla seede na mooy dafa témoigner témoigner lan lañ koy def lu ñu gis lu ñu fekk lu ñuy jàkkaarlool lii lañuy ñuy témoigner du dëgg mooy annahu laa ilaha illa huwa baatu laa ilaha illa mooy li gën a kawe sa borom di seedeloo li gën a kawe ci li muy seedeloo ak maam seedeloo ko boppam li gën a kawe li ñu mën a seede mooy la mooy baatu laa ilaha illa moo tax yàlla bind asamaan si suuf si moo tax yàlla yónni yenente yi alayhi salaam moo tax yàlla yoonal jihaad moo tax yàlla sa borom subhanahu wa ta'ala bind àjjana ak safara baatu laa ilaha illallah moo tax yàlla di taxawal yawmal qiyaamati baatu laa ilaha illallah yàlla nee na man témoigné naa réalité bi mooy lan wal malaykatu malaaka yi tamit témoigné nañu réalité laa ilaha illallah mooy lan gis nañu mu ne wa ulul ilmi ñi nga xamante ne dañuy xam mais xam-xam boobu dañ dafa yegg ci ñoom ci ba ñuy jàkkaarlook réalité laa ilaha illallah amma ñu yëgul degré ñooñu mooy aarif ñooñu la ñuy wax aarifuuna yi ñu yëgul seen degré ñoom dañuy xam rek dañuy xam baatu laa ilaha illallah xam nga entre xam naa mbir ak jàkkaarloo naa mbir témoigner ko du benn ah. xam naa luy junni ak gis naa junni téye ko ba mën koo jëfandikoo ba xam li mu mën a jariñ ñaar yi duñ benn du <laughs> dëgg ok albadiu mooy ki nga xam ne moom mooy ci sos sama borom subhanahu wa ta'ala moo sos yi waxoon nañ ko mooy ki nga xam ne dafa sos mbir yi ci amul misaal maanaam ci loo xam te ne photocopie wu ko fenn gisu jëlewu ko fenn alhaadi moom mooy ki nga xam ne moom mooy aji gindi ji gindi mooy orienté mooy non mooy guidé boo ko toog orienté orienté mooy arshada mooy jubal na tegtal na mbir mooy tegtal mooy dal la <laughs> arshada orienté na la hada mooy guidé na maanaam dal la mooy indiqué dal la indiqué na arshada orienté na mooy orienté hada guidé waaw mos a waaw loolu ñu def benn ma posé benn question. Hmm. nit ñi lu tax des fois ñuy jël yenn tur dinañ ko tuddee par exemple Abdoul Aziz Mouhamadul Hadi. waaw c'est que genre tur yooyu alors que boo xoolee da ngay gis ne ne que Hadi wala nga gis koo xam ne tudd moom Hadi lañ ko Hadi lañ ko tuddee. Hadi waaw. Ah, comme sëñ Hadi Touré par exemple. waaw wala Rachid. radiyallahu waaw Rachid alors que ay turu yàlla la. waaw ah, loolu moom. wala Rachid wala Latif. waaw. wala Malik. Mhm. du Malik. waaw bëri imam. dégg nga ah, dañuy xam ne tur yàlla yi ci côté boobu tamit ñaar la. Mhm. dafa am tur yàlla yoo xam te ne dagalul yàlla kenn tudd ko ku dul yàlla. subhaanahu wa ndax melo la boo xamante ne moom rek moo ko attan moo ko yor. comme rahman yeneen bi sallallahu alayhi wasallam li muy for for for tuddul rahman loola tax ki ñu tuddewoon rahman ca yamaama ñu naan ko rahmanul yamaama xam nga rahman mooy ku fees dell yërmande nga xam ne moom melo bi ci boppam maanaam moom ci boppam dafa fees dell yërmande subhaanahu wa nga xam ne yërmande ci boppam mooy caractéristique mooy meloom bi gën a mag noonu la meloo mooy rahman moo tax ci yërmande googu ci la bindee àdduna bi subhaanallah alhamdulillah léegi ñu tuddee ko rahman mooy rahman yoo xam nga mënoon nañu ko tuddee rahim rahim mooy kii yërëmaate parce que nit tamit dina nekk rahim mooy ku yërëmaate yenent bi sallallahu alayhi wasallam alquran nee na bil mu'minina raufur rahim nee na moom tuddee na ko rahim rauf ku ñeewante la ci ñu way gëm ñi maanaam jullit ñi mais rahim ku yaatu yërmande la ci ñoom nit kon dana mën a mel noonu tuddee noonu mais tudd rahmaan moom moo baaxul ah ka ñu tuddee woon nag rahmaanul yamaama ne mooy rahmaanu fii yamaama mooy rahmaan bi ñu tuddee ko ko mooy musaylamatul kazzab benn waay woy ko ci seen woykat yooyu naan ko alawta bil majdi yabnal akramayni aban wa anta xayrul wara ma zilta rahmaana féete nga ko alawta bil majdi ci sa tabe ak sa teranga ya yabnal akramayni aban yow mi nga xam ne yow yaay doomu ki gën a ñaar ñi gën a tedd ci wàllu maanaam askan baay ndaay ak baay yabnal akramayni aban wa anta xayrul wara yow yaay ki gën ci mbindee fi sax ma zilta rahmaana dañoo di nekk koo xam ne rahmaan la bi ko tuddee noonu loolu moo sabab ci moom bi mu nangoo tagg wow nanguwaat wax ju mel noonu moo tax du luñ la wax rek ne yow la rek yow nga nangu ko du noonu tamit walla <laughs> nga noppi waaw dégg mu ne maazil mu mu ne maanaam loolu moo sabab ci moom loolu moom moo sabab ci moom mu tudd mu nekk maanaam mu alku loolu moo sababoon ci moom mu alku loolu moom moo tax moom mooy ah, moo tax mu dem ba yenent bi sallallahu alayhi wasallam woote maanaam mu ne moom tam ab yenent la yónnee yenent bi sallallahu alayhi ne ko léegi ah, xam nga nit ñi dañoo dëgër bopp mais xam nga ni moos yow yow yenent nga may ab yenent ñu xaajaloo suuf si dañ ko war a téye vraiment xaajaloo ko moom yonent bi sallallahu alayhi na xam nga dafa bind min musaylimati rasulillahi ila muhammad rasulullah moom loolu la tuddee te la ko tàmbalee mi ngi jóge muhammad mooy musaylama bii rasulullah moo yónnee leetar bi muhammad bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam <laughs> yenent tontu ko ne mun min muhammad rasulullah ila musaylamatal kazzab <laughs> mooy eh, kazzab mooy mythomane mooy nit koo xam ne xam nga am na ñu mel noonu dañuy fen a fen a fen ba yàq ba ñoom ci seen bopp dañuy mujj gëm ne li ñuy fen dëgg la <laughs> est-ce que xam nga loolu am na ñu mel noonu dañuy mujj di fen di fen di fen ba gëm ne ñoom effectivement waaw lii ñu nekk di expliquer di ko nettali ñoom seen bopp dañ koy gëm mu tuddee ko noonu nag ne ki nga xamante ne jóge na ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeneen yenentu yàlla dem ci Musaylama moom bi nga xam ne moom mythomane la <laughs> mooy fenkat bu mag bi moo tax am na kenn ci borom xam-xam yu lislaam yi mu ñëwee imam an-Nazifi radiyallahu anhu mi ngi koy tudd ci Duratul Kharira mu ne moom daf ko way ne peut-être sax moom la parce que dana am na ko ko wax mu ne safihta bil fisqi yabnal ardalayni abad wa anta sharrul wara ma zilta shaytaana kële dañu ko woon alaw tabil majdi féeti nga kaw ci sax tabek teranga moom def ni ko safih tabil fisqi dofe nga wàcc nga ci suuf sam xel dafa ràngate ko mais ci kàccoor gu bon gi nga nekke kële dañu ko woon yabnal akramayni aban yow mi gën a tedd ji ndey ak bàyyi ci cosaan maanaam ci ay waajur moom mu ne ko yabnal ardalay ni aban yow mi nga xam ne yaa gën a torox la ndey ak bàyyi ci <laughs> ci askan mu ne ko wa anta sharrul wara wa anta xayrul wara yaa gën ci mbindeef moom mu ne ko wa anta sharrul wara yaa ci yës yaa yës ci mbindeef kële leen kon mazilta rahmaana dañoo di nekk rahmaan mu ne ko déet mu ne moom mu tontu ko ne ko mazilta shaytaana maanaam mu jaawale lépp yow dañoo di nekk ab shaytaane donc lii euh, léegi pour kon rahmaan kenn du ko tuddee nit mm-hmm. mbindeef kenn du ko ko tuddee mm-hmm. mais raxam dañ ko koy tuddee maalik dañ koy tuddee nit mhm. mais masalan tey par exemple rabbu rabbu ci nit kenn du ko ko tudde mhm. mais bu ñu ko askanalee dara def nañ ko ko tuddee comme bu ñu rabbul manzil boroom kër gi mhm. Hmm? voilà rabbul bayt boroom néeg bi et cetera donc am na tur yoo xam ne dañ koy tuddee am tur yoo xam ne ko. tuddee léegi nag ci tur yooyu ñuy tuddee ci la Latif bokk ci la Malik bokk ci la Aziz bokk donte Abdul Aziz moo gën a siw gi nit ñi dañuy dagg affaire bi léeg-léeg Abdurrahman lay doon wala Abdurrahim wala Abdul Latif wala Abdul Malik wala yooyu noonu niki noonu am na tur yoo xam ne dañ koy tuddee comme comme Hadi Hadi ci la bokk moo tax Yonent bi sallallahu bokk na ci turam yi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tur yu bare bare bare da ko jële ci borom subhaanahu wa ta'ala bokk na ci alhaadi bi moom mooy alhaadi ndax lan sama borom subhanahu wa ta'ala moo ne ko innaka la tahdi ila siratal mustaqim giñ naa ne yow da ngay gindee jëm ci siratal mustaqim moo tax ci salaat fatiha nga wal haadi ila dégg nga kon mooy alhaadi aji gindee ci ki nga xam ne mooy orienté mooy guidé mooy guidé mooy alhaadi ah hidaaya gii nag dafa am ay façon dafa am gindi orient maanaam guidé bi nga xam ne moom la yàlla jox mboole mbindeef yi créature yépp ata kulla shay'in xalqahu thumma hada yàlla mooy ki nga xamante ne moo jox mbir yépp nan lépp lu nekk moo ko jox mbindam maanaam moo ko créé melloo ko ni mu mel maanaam moo ko jox caractéristiques yi mu am topp nag moo gindi orienté maanaam gindi nit gindi maanaam mooy lan mooy gis nga euh, nit ki tey bu amee benn microbe bu dugg ci yaramam kan mooy wax anticorps yi ne leen jóg leen ngeen danger am na ngeen développé wu ngeen taxaw ngeen ki kan mooy wax loolu yàlla moo ko gindi moo leen gindi moo leen gindi ci loolu mhm. du dëgg mbote mi bii doo ko judd kan moo koy wax ne ko da war a nàmp ba bu juddoo rek day seen weenu yaayam yàlla moo ko gindi moo ko jubal du dëgg kan moo wax làmp bi ne ko su courant bi yegsee rek na nga tàkk éclaire woowu yàlla la moo ko gindi kan moo wax garab bi suñ la daggee jugaatal poussé waatal nii yàlla moo ko génne kan moo wax yax bi ne ko su dammee soo dammee buñ la tegaatee rek defar waatal normalement kan moo wax yaram bi ne ko boo amee dagg-dagg bu ñu la daggee après réparer wu waatal tëjuwaatal tëjuwaatal yàlla kan wax suukar ne ko boo duggee ci ndox seeyal waaw yàlla yii boobu xeetu gindi la mhm. moom amma la hidayatun amma la mu am beneen gindi boo xamante ne sa borom subhanahu wa da ciy orienté jaam yi mooy le fait mu wàcce yeneen mu yónni yeneen yàlla sallallahu alayhi wasallam wàccee téere yi boroom xam-xam yi jàngale kan moo wax loolu kan moo wàcce loolu sans borom loolu wàcce gi mu wàcce yooyu yëpp lan la gidde la mooy dafa gindi nit ñëpp moo tax yàlla wàccoon ak nit ñi bi mu wàcc yónnee yeneen ci yàlla sa salaam teg ay borom xam-xam yuy leeral seen mission ba tey wàccoon ak nit ñi mooy gindi na leen mais dafa am nag gindeeku goo xamante ne mooy xam nga boobu bi mu biñ la wax mooy hidayatul dilaala la mooy gindi gi nga xam ne orienté rek la beneen gindi gi nag. bii dalay lay orienter de telle sorte da lay guider ba nga xamante ne sa xol da koy nangu mooy hidaayatu tawfiq mooy dëppale gi muy dëppale nit ki ba mu nangu message bi ba mën koo dëggal ba mën koo topp dëgg ñu bari bari dinañ ko gis mais am na différence bu mag entre xam dëgg d'abord mooy la maanaam information bi rek yegg ci yow information bi véridique bi rek yegg si ci yow ak bu information véridique bi yegg nga exploiter ko bu baax nga utiliser nga am une bonne exploitation ci information boobu loolu beneen étape la beneen étape bi mooy nga réagir par conséquent en conséquence waaw en conséquence nga réagir dëgg-dëgg ci ginnaaw ni nga xamante ne mooy xam nga dëgg loolu ay étape la parce que bari nit ñoo xamante ne dañu xam ne man par exemple doy sànn man Euh, so man daal sama problème daal sama problème cigarette bi la ko cigarette bi cigarette bi <laughs> man daal kii la quoi ñaanal ma ci affaire bii la xam nañ ni baaxul mais amuñu tawfiq maanaam mooy yàlla dëppalewu leen pour ñu bàyyi pour ñu bàyyi lu bon loolu wala xam nañ ni lii moo baax mais yàlla joxu leen ak dëppale pour ñu am déjà dafa am différence entre nga am fulla yi dem appliquer ko parce ñu bari amuñu ful lay appliquer lu baax bi xam nañ ni dëgg la mais circonstance bi ni mu demee ak entourage bi ni mu demee moo tax du ñu am ful lay dem appliquer lu baax bi am na ñu mel noonu am na ñoo xamante ne am nañ fulla gi mais énergie doole gi war a nekk ci seen xol bu leen di permettre ñu passer à l'action ñu passer à l'acte boobu lañ amul tawfiq boobu dëppale boobu lañ amul lépp nag orientation yëpp yàlla moo koy jox gindi gide lépp yàlla moo koy def subhaanahu wa taala moo tax mooy alhaadi yallaahu yow yàlla yaa nuuru muntaqim qadir muqtadir waaw waaw ñu yem foofu insha allah insha allah bu benn yoon ñu dugg ci yaa nuuru muntaqim wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin